bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi woon def ginnaaw bëmbëstal mi di muqaddima bi comme niñ ko waxoon ci bi ñuy jeexal bi weesu ne bi mu paree ci bunt bu njëkk bi lii lépp di ñëw nag da cay def ay doggi dog comme li nga xam ne noonee la ko defe woon ci muqaddima bi di introduction bi di bëmbëstal ñu ngi nag ba léegi day continuer nag di la wax ci comme que bunt bi baabun fil xalqi la ci mbindeefu yàlla yi nga xamante ne jaam bi cam si nga xam ne dafa nam ma dem ci boroomam na leen moytu bu baax te di leen fuglu bu bëggee mucc bu bëggee li tax borom bi tabaaraka wa ta'ala indi ko ci kaw suuf mu taxawe ko fokk mu daal di leen bàyyi xel te di leen moytu gisoon nañ ci bi njëkk ci yooyu muy alhawa muy topp muy bànneex gisoon nañ ginnaaw bànneex waa waaja nga xam ne moom lañ naan iblis àll lain alayhi min allahi ma yastaxiq ginnaaw iblis gisoon nañ ci jataay bi weesu bakkan léegi nag moom lañ gisoon ci foog naa naa def na ñaar wala ñetti jataay te moom lañ jeexaloon tey nag ñu war a gis beneen ci mbindeefu yàlla yoo yële nga xam ne cam si ki jëm nam ma dem ci boroomam nay def attention ak moom te xam nan lay doxalee moom bu bëggee mucc ñu ne a ah, kon sëriñ bi loolu mooy lan mu ne loolu laa def ci faslun muy continuer la la di di continuer fa ma jóge mu ne faslu lii ab dog la faslun ab sous-chapitre faslun ab pàcc mu ne wa minhu ti dunya daniyatu la daadil millati mu ne wa minhu bokk na ci mbindeef yoo yële moo tax minhu yi boo gisee minhu yi rek mooy lam la waxoon mooy minal xalqi xam nga de waxoon la ca njëkke wa minhu maa yahwa wa shaytaanu rajim ba pare booy bokk na ca la nga xam ne day bànneex lay doon lu nit koy bànneexu di ko bëgg ak li nga xamante ne mooy shaytaani rajim ba mu ñëwee ca bakkan mu ne wa minhu nafsuka bokk na ca mbindeef yoo yële nga maram moytu mooy sa ba sa bakkan fii nag mu ñëw ne wa minhu bokk na ba léegi ci mbindeef yoo yële jaam bi war a def attention ak ñoom ti dunya daniya ti dunya àddina ji nga xam ne addaniya nga xam ne dafa ñàkk solo dafa kii dafa dafa dafa dafa suufe waaw doyadi allati bi nga xam ne xaqiratun dafa doya di ñàkk solo waaw waaw xeebu lool jiddan lool la daa dil millati fakka nga xamante ne nii mooy boroom yoon wi te moo ko fi teg muy boroom bi tabaaraka wa taala lii nag sëriñ bi di wax ni xadiis la bu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bi nga xamante ne nii al imaam abu da al imaam at-Tirmidhi ak al imaam ibnu Maaja Eh, al-Qazwini rahmatullahi ta'ala anhuma wa ardaahum wa anhum wa ardaahum ñoom ñoo ko soloo jële ko ci seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu ma anhu wa ardaah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na eh, law kaanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaaha ba'uudah maa saqaa kaafiran minha sharbata ma seydina sa sahlu bnu saad eh, as-saadiyu abul abbaas yi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi da alayhi salaatu wassalaam nee na law kaanati duniyaa céy bu doon ne àddina de nekkoon na taadilu du yemoo ah inda allahi fa yàlla azza wa jalla bu doon am na puwaawu doon doon tolloog janaaxa ba'uda gis nga laafu yoo gis nga laafu yoo ni mu wooyofe hein laafu yoo gis nga ni mu ni mu ne loolu mu àddina tollu woon noonee diise noonee tollu ni laafu yoo fa yàlla maa saqaa kaafiran kononte kon borom bi tabaaraka wa taala doonu fi woon naan dal kaafiran benn ci yéeféer yi doonu ko woon may ndox ndox mu tëm-tëmi mu muy naan déedéet kon dag koy xañ waaye comme que dafa ñàkk solo lool fa boroom bi moo tax mu bàyyee leen ci xéewal yooyee ñu man ci sax ñoom di xéewalu eh, malgré nañu moy ki nga xamante ne mooy seen borom tabaraka wa taala mu ne kon bu doon ne toll na ni yaa laafu yoo fa yàlla benn yéefér borom bi tabaraka wa taala du ko fu nàndal fii ci àddina li nga xamante ni nii mooy eh, eh, eh, guuxum ndox waaw benn guux dong borom bi du la ko du leen ko ñamal waaye nag a ah, comme que nag gin naa suufe lool ginnaa woyof laafu yoo borom bi tabaaraka wa taala bàyyi leen ci ba moo tax ngay gis ay yéeféer yoo xam ne li ñuy drainer li ñuy am ci wàllu am amu àddina daanakay jullit ñu bari daal du ñu koy xaaja am loolu nag istidraaj la borom bi moo leen di jay bàyyi leen noonale comme ni nga xamante ne noonee la ko waxal boppam ne sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamuun wa umli lahum inna kaydi matiin noonee la ko borom bi waxee ne dinaa leen jay sa astadrijuhum min haythu laa ya'lamuun fa boo xam ne ñoom xamuñu wa umli lahum ma leen di ndànku bàyyi leen rek daanaka lu ñuy gën a mooy borom bi tabaaraka wa taala seeni affaire bi gën a dox crise bu ñu génn gaa yi naan moo leen di waddal suñu borom defaraat affaire yi ñu naan ho la croissance kay moom on est les champions d'Europe on du monde wala d'Amérique ak loolu ngir ran de suñu borooma leen di jay di leen jaye noo nee banim leen di jàpp loxo si poos daal di leen teg mbugal yi nga xamante ne nii ci maadu teem loolee la dogaloon ci seen kaw kon nag mu ne àddina gii nga xam ne dafa doyadi ca zil millati boroom yoon wi di boroom bi tabaraka wa taala mu ne waaw comme ba nga xamee lii nag nga xam ne waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kaay ma wax la ni ngay def mu ne fanfudu yadal qalbi li zuhdin fiiha minha li tazku allati tubdiha mu ne nag ba nga xamee lii fanfudu fëggal faxasal yadal qalbi waaw li ab parabole la xam nga loxo mooy xol du am du am loxo waaye mooy bu doon mën nañoo gam-gamle xol ne daa abi loxo jëlal loxoy xol nga fëggu ko faxas ko bam set wecc ci àddina waaw minha nanga ko faxas minha ci àddina ba mu set wecc lu tax li zuhdin fiiha ngir nga mën a noo koy defee faxas sa loxo ci sa xol sa xol la wax de waxul sa loxo voilà parce que sa loxo loolu laa la doon wax am am yi moomeel yi mën naa nekk ci loxo yeeg compte yeeg poche yeeg waaye sa xol moom mukk bu ko fa may place foofu moom mooy fi nga xamante ni pour sa boroom la azza wa jall benn ci dërëm yeeg ah dalasi yeeg gi kii yeeg jëni ya yeeg euro hmm, yi du fa dugal ak ak moomeel yeeg terrain yeeg voilà façon moomeel yeeg magasin yi doo fexe mu dugg sa xol waaw waaye nag yaa koy gérer. waaw moo tax mu ne nag xol boobu ngay bañ mu dugg ci képp koo xam ne lépp àddina yor nga ko te duggul sa xol borom bi rek nekk fa yow yaay az-zahid yow yaay ki dëggul àdduna moo tax mu ne kon fëggal faxasal sa loxoy xol noo koy defee fii minha ci àddina waaw li zuhdin fiha waaw noo koy defee mooy li zuhdin ngir nga dëddu fiha ci àddina waaw dëddu ko won ko ginnaaw ngir lan léegi loolu ban résultat la may indi ban njariñ li tazkuwa ngir mu sell allati jëf yi nga xam ne tubb diihaa di nga ko feeñal fii ci àddina te sa boroom teg la ci ne binduma jinneeg nit lu dul ngir ñu jaamuwa binduma leen ngir ñu sellalal ma muxlisiina lahu diin xunafa yow nag ngir nga man bi sellalal sa bo sa borom loolee fokk sa xol bii nga fëgg ci àddina ba mu fet ba mu set wecc ngir lépp loo jëf ci kaw suuf fii mu nekk loo xam ne lu sell lu borom bi di nangu lay doon léegi nag mel ni ñu waa zuhdu moom mooy lan ndax dang ne fëggal loxob xol li zuhdin fiihaa ngir nga daal di ci euh, euh, dëdd bu ko defee ca ngay ame li nga wax waa lan mooy zuhdu mu ne xaqiiqatu zuhdi bi qawli man naqad tarkuka qasdaha bi qalbin lissamad mu ne xaqiiqatu zuhdi dëgg dëgg li nga xam ne mooy dëddu àddina bi qawli selon waxu ma naqad ki nga xam ne moo luñ bët luñ ñu xam-xam waaw seet la ca jub la ca kii dugg ci mbir yi hein kooku de selon waxam mooy tarku ko lan mooy zuudu tarku ko sag bàyyi yow cam si qasdaha bi xalbin mooy bàyyi di jublu àddina ak sa xol waaye jëm jublu ci kan li samadi nga wëlliif àddina teg ko fële te jublu ci borom bi nga xam ne moom lañu ñépp soxlaal